Yahya ibnu Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi lbaabi almuwaffi samaaniin ba'da al-mi'atayn وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu li muslimin li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas faman hajara fawqa salaasin famaata daxala annaar rawaahu abu daawuda rahimahullahu bi isnaadin ala sharti al buxaari wa muslim rahmatullahi alayhima kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu indil ñu xadis bi di xadis mille cinq cent quatre-vingt-quinze mu ne wa an abi hurayrata mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu eh, annahu qaala nena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena laa yaxillu daganul li muslimin ci way ngëm yàlla an yahjura muy gàddaay axaahu mbokkam fawqa salaas ci lu ëpp ñetti fan ah, faman hajara képp ku gàddaay fawqa salaas la fawqa salaas lu ëpp ñett fa maata fekk mu faatoo noon daxala naara kooku moom kenn daroo koo dugg sawara kenn du ko dugg sawara moo de dugg sawara ci saasi mu ne soloona hadis bi abu daawud al imaamu abu daawud sulayman ibn ash'as as-sijistaaniyu rahmatullahi alayhi mu bi isnaadin ci càllale boo xam ne ala shartil Buxaari moo ci condition góor ñi nekk ci càllaleen bi mooy ñi ngay fekk ci saydina al imam al Buxaari yu rahimahullah taala rahmatan waasi'a léegi mu ne wa muslim ak shart imam muslim mooy shaykhaan mooy góor ñi ngay fekk fii ngay fekk ci seen téere léegi laaj bu njëkk bi mooy est que imaam Abu Dawud kese moo ko solo ñu ne la déedéet Serigne wal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad indi ko ci Musnad Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa moom laay ci ci benn bi ñaar la ci la ci indi laa hijrata ba'da salaas aw fawqa salaas amul gàddaay ginnaaw ñetti fan wala bokkul ëpp ñetti fan faman hajara ba'da thalathin aw fawqa thalath képp ku gàddaay hajara ku gàddaay mbokkam éviter ko lu ëpp ñetti fan wala lu ko lu ñetti ginnaaw ñetti fan wala lu ko ëpp fa maata génn àddina daxala naar nu dugg sawara al imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ngi di buntu mi gisoon bi ñu génn da ngay xam ne hadith yi des yëpp ñetti hadith a ci desoon bii ak ñaari des lépp imam Abu Dawud la ko Euh, an-Nawawi di jële awalu kitaabul adab baabun fi man yahjuru axaahu al-muslim mu ne haddasanaa Muhammad ibnu Sabbaah al-Bazzaaz mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibnu Sabbaah ah moom nag mu ne al-Bazzaaz mooy Muhammad ibnu Sabbaah ad-Duulaabi Abu Ja'far al-Baghdaadi al-Bazzaaz at-taajiru rahmatullahi alayhi nekkoon siqa ku dëgëroon la moo wax nañ la. ku gane àddina cent cinquante génn àddina deux cent vingt vingt mooy année bi imam Abu Hanifa génn àddina te mooy bi nga xam ne moom la imam Shafi'i gane àddina tamit rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana Yazid wax nañ la kañ la 227 rahmatullah alayhi mu ne qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne Yazid ibn Harun di Yazid ibn Harun ibn Zazi gën nañ ko gis Abu Khalid as-Sulami al-Wasiti al-Hafiz ñi ne Bukhari al-asl rahmatullah alayhi gane àddina 117 génn àddina 206 rahmatullah alayhi eh nga Yazid ibn Harun mi dem gudde woon fan ma sha Allah xoola imaamu yi xam nga cent cinquante bi la gane àddina génn àddina deux cent quatre kii moom cent dix-sept la la gane àddina génn àddina deux cent six et deux cent entre deux cent dix-sept ba deux ba cent non cent dix-sept ba dundu loolu toll noonu imaamu Shafi'i dundu na fi cent cinquante fekk moom cent dix-sept la ba génn fi àddina te kii génnagul àddina mooy borom bi mooy yokkal dundu ñi gàttal fanu ñeneen même bu dee na après li am solo mooy at yu barkeel wa zikruka ba'dal mawti umru tudd guñ lay tudd ci lu baax ginnaaw bi nga faatoo geneen façon dund la waaw imaamu Shafi'i lool xam nga xanaan lii moom gàtt na waaye mooy aljabal rahimahullahu taala Ah, kon Yazid ibn Harun rahimahullah Abu Khalid as-Sulami al-Wasiti ah, rahmatullah alayhi mu ne qaala axbarana Sufyan ath-Thawri mu ne ki ñu xabaare mooy Sufyan ath-Thawri du Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina 97 am na nag ñu ne 95 am ñu ne 96 waaye 97 bi mooy li gën a siiw génn àddina la 161 fële ca Basra ah rahmatullahi alayhi di amirul mu'minin moom tamit an Mansuur mu jëlee ko Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab as-Sulami al-Kufi génnaat na cent trente-deux rahmatullahi alayhi an Abi Hazim moo ko jëlee ci Salman bi Abu Hazim al-Asja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina vers les années cent ah. Euh, an abi hurayrata mu jëla ko ci sëriñam di sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi génna adna la cinquante-neuf am na wute rahima radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yahillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa thalath faman hajara fawqa thalathin fa mata daxala an-naar wal-iyaazu billah nii la ko al imaamu Abu Daawuda daal di indi rahmatullahi alay xadis bi xaw naa niroo suñu xadis yi ñu génnoon yi njëkkoon a gis laa yaxillu gis nga ko te woom ñoo ko bokk laa lu daganu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas daganul ab jullit digg tong di gàddaay mbokku jullitam lu ëpp ñetti fan loolu taxawoon nañ ci moo tax dañ lay delloo foofu voilà mooy euh, gisoon nañu ko euh, dañ koy njëkk gis ci xadis mille cinq 67 hadis Seydina Anas bi la taqaata'u wala tadaabaru wala tabaghadu wala tahaasadu wa kunu ibadallahi ixwana voilà foofu yaatuloon nañ fa masala yi moo tax euh, lii nag yeneen saa saf daa joxewaat beneen mbir moo xam ne day gën a wanal lëkkaale ma suñu bunt bi baabu tahrim bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal alhijran baynal muslimin jullit ñuy tongoo bañ a tuddanteeti lu ëpp ñetti fan parce que yore saa saam dane quand képp koo xam ne daganul jullit di tong mbokku jullitam lu ëpp ñetti fan képp ku fi tong gàddaay ba mbokku jullit ñetti fan nga faatu ci xaal boobu yow safara bi jëm xam nga loolu c'est grave saay xam nga naa baas doon nañu wax radiyallahu anhuma ni ñuy xame bàkkaar bu mag mooy mu nekk bàkkaar boo xam ne borom bi da cee tëkkoo nit ñi digal leen ci mbugal àddina wala àllaaxira wala ñaari ba wala mu ne képp ku ko def nañ ko tegu pen comme ku sàcc nañ dagg sa loxo loolu dañuy xam ne sàcc moom du du bàkkaar bu ndaw bu mag la ak boo xam ne daa am laanu mooy yàlla rëbb na yeneen saa sam rëbb na yu mel noonu ak xaatala yu mel noonu am ci ci ci ab bàkkaar boo gis loolu bàkkaar bu mag la bii mu ne képp ku def loolu tongu nit ñetti sa bokku jullit lu ëpp ñetti fan da ngay dugg loolu loolu taral na lool ci mbir mi te loolu mooy dëgg-dëgg grave ci affaire boobu ah parce lépp lu yàlla digle nga def lu contraire waaw innamal mu'minuna ikhwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk fa aslu bayna axawaykum rafetal leen seen mbokk yow nga dog leen waaw mooy la ñu bee paase rek waaw la boroom ma ne ñu gaa yi nga xam ne na ñuy dog ma amara Allahu ay yuusal li yàlla digle li yàlla digle li yàlla digle ñu ñu koy jokk waaw li yàlla digle ñu koy jokk kon loolu day wane ne lii garaaw na di dog li yàlla digle ñu daal di koy mu ne képp ko def moom tongu ñetti lu ëpp ñetti fan faatoo noonu yow du yow faatoo nga ci xaalu kuy dem sawara léegi nag borom bi nag inshaa ko bu ko soobee nag bu ko jéggalu defu ko dara kii lii yoneen saa la wax nii lay demee mais wax ji man na yenu ne mooy bu ko yàlla jéggalee baal ko loolu euh, man na ko leneen tax waaye sinon lii def day wane gravité wu loolu quoi al imam al hafiz an mu teg ci mille cinq cent quatre-vingt-seize mu ne waan abi xirashin hadrat ibn abi hadratin al-aslami radiyallahu ta'ala anhu wa yuqaalu as-sulami as-sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a as-sulami as-sahabi radiyallahu wala wa yuqaalu as-sulami as-saxaabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquul man hajara axaahu sanatan fahuwa kasafki damihi rawaahu abu daawuud rahimahullahu bi isnaadin saxiix mu di xadis bi ci tegu nga xam ne al imaamu abu daawuud sulaymaan ibn ash'ath as-sijistaani abu daawuud c'est un afghan xamoon nga <laughs> ah, min Afghanistan ah masha Allah waaye ah, mu noonu Basra Baghdad eh, al al al Ahmad après al imaamu Abu Dawud rahimahullahu sëriñu imaamu Muslim rahmatullah ala al jamii mu hadis bi ci moom la ko jële al imaam an mu ne waan abi xiraash mu ngay jële saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abu xiraash nan la tuddoon Hadrad ibn abi Hadrad kii bokk na ci ñu defaloon tarjama ci siira bi Hadrad ibn abi Hadrad abu xiraash as-Sulami radiyallahu anhu ñi aslami la hmm? mu ne uh, as-saxaabi mu ne wa yuqaalu am nañu ne sulami la moom daneel aslami ko nañ la ko sànq ci aslam parce que aslam ak banu sulaym bokkuñu waa aslam mu ne muy saxaaba bi as yu ñi ne aslam aslam mooy tribu aslam aslam sulami mooy waa banu sulaym voilà bu ko boo jaawaleeg waa banu salima waa banu salima mooy Seydina Jaabir mi gis bi passé as-salami voilà ñoom Abu Qatada as alors ko waa boo koo gis sulami sulami du waa Médina waa Médina ñooy salami waa banu salima sulami ñooy waa banu sulaym voilà aslam tribu aslam ñooñ beneen affaire la aslami daa ñenn ñi nag dañ ne abu hadrat nii xiraaj hadrat ibn abi hadrat aslami la ci waa aslam am ñu ne sulami la ci waa banu sulaym mu ne saxaabi muy saxaaba yoneen saa sallam an radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne sami'a mu ne dégg na annabi saa sallam yaqulu mu naan man hajara képp ku gàddaay axaahu mbokkam sanatan lu at moom kooku fa huwa ka safki dami mooy yor na bàkkaaru ku tuur moo mbokkam bi mooyem mooy ko ko rey ñooyem waaw akbar kon dara yaatekat yi bari na <laughs> waaw saa ngi neeree bari walla iyaazu billaah laa <laughs> la lii day wone mooy yow boo gàddaayee sa bokk lu ëpp ñetti waxuma la mais at yow dañ lay méngale koo xamante ne daa rey nit mu ne loolu moom yow bàkkaaru yaat ku rey nit lañ ñemale waaw koo fi gàddaay lu matub at moom yaa nga assassiné ko benn la voilà parce que mooy yow kooku daa mel ni existeetul ci sa ci sa kanam mooy rey nga ko rek waaw Allahu akbar waaw nag tekkiwul na nga ne léegi man mooy dañ ko koo melale tekkiwuñ na ne waa ji benn monsieur X ji ak monsieur Y monsieur X dem daal di rey benn nit monsieur X moom monsieur Y daal di tombul waa ji un an nga ne léegi aywa léegi bàkkaar bi monsieur K mooy ci bàkkaar waaye kenn du leen ne léegi yow kaay ñu rey la comme comme monsieur X mais bi preuve yi leeree déedéet parce que nga waa ji téeméeri at non un an bopp déedéet mooy ci gravité wu li nga def yow méngale nañ laa niroo nga kooku léegi mu ne rawaahu solo na Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong ko solo ñu ne non sëriñ imaamu Ahmad jiitu woon ci ibnu Muhammad ibnu Hanbal ah. al imaamu al imaamu Abu Dawud mu ne haddasanaa Ibnu Sarh eh, Ibnu Sarh dañ koo gën a gis muy Ahmad ibn Amr ibn waa Misr la eh? Abu Tahir sëriñ imaam Muslim la bu mag muy Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri rahmatullahi alayhi gane àddina 170 génn àddina 250 rahmatullahi alayhi qaala haddathana ibnu Wahb waaw lii càll la waa Misr mu jële ci ibnu Wahb ibn Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-faqih Maliki bu mag bi dëkkoon Medina waaye mujj gi Misr la ne woon gane àddina cent taalib imaam Malik la woon bu daqoo woon ak moom gane àddina 125 génn àddina 197 rahmatullahi alayhi an Haywa mu jëlo ko ci Haywat ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi wal-Kindi Abu Zur'a rahmatullahi alayhi al-Hadrami al-Misri moom it waa Misr la génn na 158 am na wuute an Abi Usman al-Walid ibn Abi al-Walid mu jëlo ko naan Abu Abu Usman al-Walid ibn Abi al-Walid Usman al-Qurashi rahmatullahi alayhi moom dese na hadiisam am nag nooy tuuti la borom Taqrib at-Tahdhib imam alxaafis ibn Hajar kantaa ñi ci kaw moom ñooñ kenn du leen laaj voilà ñooñu moom ñooy ponkal kañ la ganaat na kañ la génnaat na loolu gis ñu ko an Imran ibn Anas mu ci Imran bi Imran Anas al al-Amiri al-Madani al-Misri gis nga sàllale waa moom fiqal a génnaat na li nga xam ne mooy 117 rahmatullahi alayhi sàllale bi boo seetloo imam Abu Dawud kese moo ci dul égyptien waaw ak kii bi xanaa saxaaba bi te saxaaba bi Medina la ne woon après bu nekk Misr bu boobaa day nekk Misri imaam Abu Daawud kese moo dul Misri moo dul moo dul égyptien sinon ñii ñépp xataa saxaaba bi égyptien la buñ la nee égyptien la wuñ comme ñun ni ñu déggee ñun ay façon nationalisme yi ñu nekk ah ah non parce que yow boo newoon sénégalais nii après nga nekk Makka dañ lay woowe nga nekk fa dañ lay woowe Makki voilà. dañ naan as-Senegaali summa bu dee jaaroon nga Burkina nekkoon Burkina lu yàgg fa après dem Makka dañ naan as-Senegaali summa al-Burkina bi summa al-Makki tekkiwuñ ne même bu dee amoon nationalité xooluñu yooyu ne nationalité la wax yow <laughs> Hadrat ibn Abi Hadrat as-Sulami yu ñii ne al-Aslami yu radiyallahu anhu kañ la gane adna kañ la génn adna dajuma ko muy Abu Khirash as-Sulami annahu sami'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara axaahu sana fawqa fa huwa ka safki dami waaw hadis bi xam nga ba ñuy gis eh, hadis ba leen mille cinq cent soixante-sept imaam al-Hafiz na Hajar mooy masala yu bari ndax fa lañ traité woon yii yëpp gisoon nañ ko bañ naan bi bi bi bi bi ñoom kii di wax ñoom eh, al imaam eh, ku ko doon wax Ibn Abdul Barr al-Andalusi <laughs> ak mbokkam ma Ah, Ibn Hazm ak mbokkam ma imaam Ibn al-Arabi waaw waaw ki nga xamante ne nii ba imaam Ibn Abdul Barr sax doon wax ne ki nga xamante ni moom boo ko jokki boo boo kii weeg moom après day yàq sa mën na la yàqal sa affaire diine sa kii moom kooku moom nga bañ koo kooku mën naa ëpp ñetti fan ñu ne lool ba imaam al-Hafiz na lool nag lu ñuy seetaat la wax jooju moom li koy remettre en cause mooy xadiisu euh, bi doon nettali euh, Mujaahid bi muy nettali xadiisu sayyidatu Aysa bi moom ak kii ak ak ak doom ja <laughs> Abdallah <laughs> moom doom ja Abdallah ibn Zubayr <laughs> wala radiyallahu anhu nga ne waaw doomu sayyidatu Aysa am amul doom mais doomu magam la voilà muy Abdallah muy Asma Asma doomu Asma bi te moom la koy naan saa sam ne woon mu bëggee am turu ab dàkkantal dana ko dàkkantal nañ lay dàkkantal Abdallah boobu voilà mooy seen nettali boobu gisoon nañ ko ci guddal <laughs> walla daan naaj yàlla <laughs> dane la tantahiyanna Aysatu Aysa <laughs> dina arrêté wala man dinaa ko xijna dinaa dinaa nekk son tuteur quoi ku wax lool ne ne ko ah Abdallah ko moom mere ko rek waaw gisoon nañ xadiis boobu bi ñoom al-Miswar ibn Maxrama <laughs> radiyallahu anhu al-Miswar ak baayam Maxrama radiyallahu anhu bon boobu que loolu day remettre en cause moom loolu mu wax noonu quoi waaw ba pare ci la doon waxee ne en fait dafa am yeneen saa saa li naan amul droit nit ki daal di tongoo ba tudd mbokku jullitam lépp ñetti fan ah. ñu tafante nee nañ wala yow nga tax ko loolu mooy dafa am lu gën a kawe am lu gën a suufe boo tax yeneen yëpp danaan bu dee bu daje nag moom na ko nuyu bu dee fay na ko ñoom ñaar ñépp léegi bàkkaar ba deñ na léegi nag ke nuyu moom keneen ka fayu ko bàkkaaru keneen ki moom moom bàkkaaram set na ci léegi keneen ki moo yenu bàkkaar bi loolu mooy li gën a néew mooy nuyoo waaw léegi nag am na nag loo xam ne daa gën a yaatu mooy bu gën a mag mooy bi nga xam ne eh, bi nga xamante bi nga xamante ne nii bi nga xamante ne nii day indiwaale day indiwaale li nga xamante ne nii mooy euh, euh, mooy mooy euh, day indiwaale dogu mbokk waaw mooy bu dee xaraaba lañ ay jegeñaale lañ bu baax loolu nuyoo bi kese du doy parce que borom bi da leen a digal leneen lu gën a yaatu lool wa atidal qurba hatta joxal way jegeñaale yi seen ak ak kooku yemul rek ci naan ko asalaamaaleykum voilà bu dee yow foofu rek nga yem. mooy des na am na loo xam ne beneen côté boo xam ne jokkoo ko voilà loolu nag imaam al-Hafiz boobu doon na la wax ne la te bokk na liy dëgëral sama jamoo bi mooy hadith bii nga xam ne moom la yeneen saa salaam ne ah, man hajara axaahu sana fa huwa kasafki dami ku gàddaay sa kii eh, at mu ngi mel ni ku tuur deretam ndax loolu bu dee sa mbokk la eh, loolu noonu de toute façon euh, salaamaaleykum defe du ci doy ndax am na yeneen ak yoo ko yoreel waaye même sax wu nañu naan même ki nga xam ne daa tongu bokkam même bu ñu bokk deret lu mat un an yow bàkkaaru ko tuur deret ku rey ku ko rey nga yem walla iyaazu billaah loolu lépp di wane gravité wu suñu lëkkaale suñu buntu bi kenn loolu daa xaraam tamit léegi am na benn affaire bu des boo xam ne ci ci imaamu yi ni mu tudde bunt bi ba léegi des na mooy buntu xaraamal tongo diggante jullit ñi lu ëpp ñetti fan ba mu des li bid'atin fil mahjur boo xam ne ak bid'a koo xam ne kañuy gàddaay moom la yor wala boog fisq ak kàccorte boo xam ne bu leer la boo xam ne moom la wane xam nga loolu ba léegi côté woom ci ba léegi côté woom ñëwu ni côté boobu ba léegi ñëwu ci loolu nag xadis bu mujj bi ci la ciy wax tuuti parce que da nga naan xadis yiñ firóomb yi yëpp day wane ne loolu tongu nit lu ëpp ñetti fan dafa xaram kanta moom la wax ba mu des bida ak yooyu loolu ba léegi indéegu fi xadis buy wane loolu ba léegi ñu ne la xaaral fin bi dina am di am na lu muy wax foofee mais après nañ bàyyi ba àgg foofu kon xadis bi suñu lëkkaaleeg bunt bi day wane ba léegi ke mooy tongu nit ñetti lu ëpp ñetti fan loolu dafa xaram parce que bi ñu génn nee na waajooju day dugg sawara boo deewee noonu sawara la jëm beneen bii moom nee na lan nee na yàgg ku faat kooku yéena yam bu dee mat na at voilà léegi nag kon lool yu wane gravité wu quand jëf jooju léegi nag ñu jël hadith bi nga xam ne mooy le dernier